min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil muwaffi alhaadi wa salaatiin baabul islaahi bayna nnaas. kon incha allahu taala. Euh, ñu ñëw ba léegi fi nga xam ne moom lañu tolloon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal na jeexaloon nañ xadiis bi mujj ci buntu baabu shafaa buntu bi doon wax ci wàllu ramm di fanweereel bi ñaari xadiis kese la fa al imaam indi woon muy xadiis deux cent quarante six ak deux cent quarante sept deux quarante six ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn moo doon xadiis Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu moom lañ njëkkoon a gis bi ñu gisoon ci jotaay bi ñu génn nag moo doon xadiisu mawlaana abdullah ibni abbasin radiyallahu anhuma fi qissati barirata wa zawjiha ci nettali barira saydatuna wa zawjiha ak ki nga xam ne mooy boroom këram di Mughis radiyallahu anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahuma wa ma'waahuma kon loolu lañ gisoon tey comme niñ ko waxoon ñu war dugg ci tool bi garab beneen garab gu bees garab fanweer ak benn ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin mu ne baabun mooy trente et mooy numéro trente et mu ne baabul islaahi bayna an-naas baabu buntu bii mu ngi ko tudda al islaahi di yëwënal di réparer di réformer di yëwënal bayna an-naas yi diggante nit ñi lépp loo xam ne yàqu yàqu te la gu mën dox diggante nit ñi nga taxaw ci te yàlla tax ngir loolu la daldi bu mu àntu te bu mu xew kon nag mu ngi noonu la de noonu la ko tudde al islah bokk la gaa yi naan réforme caaxaan yi ngay dégg léegi jàpp réew yi di yàq seen mœurs yi seen us et coutume jënd ko ay yoo xam ne dépravation des mœurs la ba pare tudde ko lépp réforme islah loolu moom yaakaar naa ne kenn xalaatul ne lislaam loolu la waaw xam nga fële pays arabe yi côté dix-neuvième am huitième siècle am nañu tëboon jóge fa ñu indi leen Europe ñu jàng ci ñu ñëw nag gis fi li ñu gis Europe dal di leen yéem ñu ne buñ demee dañuy def islah foofale mouvement yooyu yëpp ay mouvement caaxaan la waaw ndax du dara lu dul saxal laïcité ci xolu jullit ñi bàyyi loo leen li nga xam ne mooy diine gi nga xam ne moom la leen l'islam teg wal iyaazu billah loolu moom taxu ñoo wax al islah yéwénal bayna nas diggante ni ñi diggante yu yàqu diggante yu ñagas yu mel noonu nga koy réparer mu ne nag al imam def comme ni nga xam ne noonu la doon def mooy tool bi wala bunt bi wala chapitre bi li nga xamante ne moo ko ëmb mooy alquranu rabbina wa sunnati nabiyina sallallahu alayhi wa mu ne qaala allahu taala laa xayra fi kasiirin min najwaahum illaa man amara bi sadaqatin aw ma'ruufin aw islaahin bayna nnaas. voilà suuratu nisaa aaya cent quatorze téeméer ak fukk ak ñeent mu ne qaala allahu taala borom bi nga xamante ne moo kawe te yéegul nee na laa xayra amul génn gi yiw waaw. kasiirin ci lu bare bare bare bare bare waaw min najwaahum ci seen déeyante yi ñuy déeyante lu bari benn njariñ amu ci nag bul foog ne seen déeyante yeeg seen wikloo yeeg seen ma gise yeeg seen ut loo xamante ne seenu groupe la seen biir di waxtaane ay mbir te kenn du leen yëg bul yaakaar ne lu am solo la de borom bi ne lu bari seen déeyalante yi lu bari amul yiw waaw ndax képp koo xam ne sa béyanteel sa guweetoog sa sa sa sa sa sa yooyu moom mooy yàlla laak lu yàlla tere ca ngeen ne mooy loolu amul njariñ loo tax mu ne illaa ba mu des bépp déeyante boo xam ne lii taxul lii nii du lii mooy amul njariñ amulu jiw moo tax mu ne ba mu des man ka nga xam ne walla ñay déeyante ña nga xam ne ca ñoom amara day digle bi sadaqatin ci njekk waaw am na seen benn mbokk bu ñu gis mu sonn lool ñu gisee waaw seen biir waxtaane ko ngir nañ ko taxawu kat ndax lii kat ko dal metti na waaw léegi nu ñuy def problème location la am problème ul nangam ak nangam la am xaalis a ko war a faj ñu gise ku nekk ne nañ joxe lii joxe lii bu ko defee dina mat waaw est-ce loolu le waaw kay loolu moom lii wa ngoongu moom <laughs> waaw loolu moom baax na waaw illaa man amara bi sadaqa lu dul laal lii daal mooy mooy déeyanteeg huis clos bi baax mooy yi ku ku ku digle euh, sarax aw maarufin wala njekk maaruf nag mooy lépp loo xamante ne lu baax la mooy daa ëmbaale sax li ñu wax léegi ndax moo gën mais sauf que comme que dafa am wa mooy manula nañ la ko ci jotaay bee di al imam al qadi Iyad rahimahullahu taala doon net doon wax ne sakina <laughs> mooy hadith sayna Abu Hurayra bi ah bim naan eh, wa majtama'a qawmun fi baytin min buyuti llahi ta'ala yatluuna kitaba allah wa yatadaarasuunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahma kene kon bu boobaa sakina ak rahma manu ñoo bokk lu ñu tekki parce que wabi moo tax waxoon nañ la wolof yi nee nañ la sàmba mooy bàcc waaye buñ la nee sàmba ñëw na ak bàcc nga xam ne ñaar ñooñu bokkuñu ñaari nit lañu <laughs> kon aw maaruuf waaye bii aw sax la def aw mais aw bi mën na tekki wa <laughs> bu tekkee wa mooy loolu man ne aw walla boog maaruuf te bu boobaa it aw bi lil mughayara la waaw wala walla moom manu la nekk la même chose bu ma nee indil ma móodu wala móodu déedéet indil ma móodu wala leneen moo la c'est la même kon aw maaruuf walla njekk waaw képp koo xam ne seenu déeyante daal du lii saraxe xool nu ngeen di doxale ay projet nu ngeen di dimbalee seen aw islaahin bayna naas wala boog di yéwénal liggante nit ñi mu boole ko ci yi nga xamante ne nee na huis clos bu am te lii amu fa amul njariñ waaw al imaam nag lii la ci indi waaye laay bi ginnaaw gudd loolu ndax mooy ca laayatu nisaa ba suñu borom tabaaraka wa mu ne nii la ko laa xayra fi kasiirin min najwaahum illaa man amara bi sadaqatin aw ma'ruufin aw islaahin bayna an-naas wa man yaf'al dhaalika ibtighaa'a mardaati llaahi fasawfa nu'tiihi ajran 'aziimaa voilà ginnaaw bi ñu waxee mu ne lim ci yokk mooy wa man yafal zalika ci kay ku def lii ibtigha mardatillah sàkku ci ngërëmu yàlla mooy bu dee yow da ngay def yi mu wax noon najwaa seen najwaa seen huis clos bi seen gise bi di ngeen digle njekk quand même wala sarax wala rafetal diggante nit ñi mais yàlla taxul parce rek pour ñu ne la diplomatie française voilà est grandiose voilà on meilleur pour régler les conflits yi nga xam ne manuñu ko yu gaa yu bari jéem nañ da bëgg ko defu taggu seen seen bopp kese dara yàllaay taxul loolu moom jariñul dara waaw bu amee lenn lu muy jariñ ci àddina bi lay yem moo tax suñu borom ne yii nii yëpp nag ku def yi ibtiraa di ci sàkku mardatillah te ate bi amul amul yéene waaw ate ku gëmul yàlla amoo yéene bu baax waaw kon nag ibtiraa ku ko def yii ah mardatillahi ngir sàkku ngërëmu yàlla fa saw fa kookee da nañ ko nuutii yi jox ko ajran pay azima gu màgg waaw lool mafhum bi moom leer na leen ciy dégg mooy képp ku ko def te taxul yàlla du la fay parce que lan ngay ñëw yowmal xiyaam sax naan na ma yàlla fay alors que jàppoon nga ne yowmal xiyaam sax amut non <laughs> kon bu njëkk baa ngoog al imaamu Nawawi mu ne nag ginnaaw gi borom bi teg na ci beneen ublaay boo xam ne moom lay indi ci même saar bi la nekk mais jege woowuñ mu ne wa qaala taala wassulhu xayr waaw wassulhu xayr mu ne wassulhu te di yéwénal nag xayru moo gën saasu ne waaw waaw moo gën saasu ne loolu lii la ci indi lii kese <laughs> mooy yéwénal comme que buntu bi yéwénal diggante nit ñi mën a wasulxu xayr gis nga yéwénal lépp yiw la te yiw kese la indi te yiw kese la moo loolu mooy aaya cent vingt-huit ba doon wax ci ñi nga xam ne ay ndax laay bi dafa wàcc ci couple boo xam ne dañoo am problème ñuy sëy ñu am problème waaw léegi euh, mooy ña nga xam ne ñoo war a dox ngir euh, réparer daal di yéwénal diggante jëkkër ja ak soxna sax ak jabar ja kookale loolu lay wax waaye nag loolu mooy ci départ bi loolu lay wax mais dafa joyolu dafa aay bi waxul lool kese looloo taxoon mu wax waaye al ibratu bi umumi bi umumi la bi xusuusi sabab li ñuy bàyyi xel mooy joyalu kaddu gi waaye du ne rek sabab ba léewa taxoon mu wàccoon kon ci lool kese lay wax déedéet ndax borom bi dane wa in imraatun xaafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha wa sulhu xayr voilà banim ko jeexale wa uhdiratil anfusu shuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna allaha kaana bima ta'maluna khabira mu ne dafa am bu dee daa am benn jigéen boo xam ne day dafa daanaka xaw na ragal te xaw na mbir mi daal niru na lu xam ne moom lu xaw a jege la loo xam ne aw na ci jege na ci yaqiin daal ke ci boroom këram ak daal ak ak ak ak ñàkk déggoo akuk féeteerlu waaw waaw ak ñàkk doxal ay respecté ay àqam yooyu aw inradar wala dumóoyu loolu mu ne fala junaha alayhima ay yusliha amul benn problème nekkul ne problème bu am ci couple rek ñu ne la solution mooy lu tas nañ tas déet loolu mooy li war a mujj waaw amul benn ngaañ-ngaañ ci ñu yëwénal seen diggante sulha waaw wa sulhu ta nag euh, euh, doxal loolee ngir yëwénal nag xayru moo gën mu ne wa teg taala borom bi nga xam ne moo kawe ba léegi te yéegut nee na alhamdulillah fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum loolu te suuratul anfaal première laaya ba ah mu ne fattaqullaha ragal yàlla yéen jullit ñi wa aslihu te dee leen yëwanal zaata baynikum seen diggante yi mooy keroog aay bii dafa wàccoon keroog bi nga xam ne ci la saxaaba yi ci la xëccoo amoon lenn ci ñoom ci mu Badr ci màngum Badar mañ jële woon ca xare Badar ñii ne ñun màng mi ñun ñoo ko war a moom lu tax parce que ñun ñoo dàq woon yéeféer yi ñii ne non ñun ñoo ko war a moom parce que ñun ñoo ko doon garder waaw en tout cas bi de suite bi wax yi bare nag loolu la suñu boroom daal di wàcce laaya yi nga xamante ne mooy première laaya suuratul anfaal mu ne yasaluunaka anil anfaali qulil anfaalu lillahi war rasul fattaqu allaha wa aslihuu zaata baynikum wa atii'u allaha wa rasuulahu in kuntum mu'miniin wana yas'aluunaka ñu nga lay laaj wala dinañu la laaj anil anfaali ci li nga xam ne mooy màng yi ñu jële ci xare badar bi qulil anfaalu lillahi war rasuul waxal ne màng moomee yàlla dong la ñeel ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag yokku leen ragal yàlla wa aslihu zaata baynikum ta ngeen yiwénal seen wa ati'u llaha ta ngeen topp borom bi tabaraka wa ta'ala wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam in kuntum mu'minin dem nekk ngeen way ngëm yàlla kon loolu la waaye Euh, du léegi danga naan loolu kese la ah mooy fépp boo xamante ne nii gis nga fa xëccoo di am wuute ah kon na ngeen ñooña delloo leen ci ragal yàlla te yéen ñi ko war a doxit na ngeen ragal yàlla bu leen dem di paral ñii di kucceel ñii comme nañ koo xawoon di raay ñii déedéet da di juste bu ci xool sama mbokk la kii waaye kee moom xaw ma ko tey laa koy dóor a gis déedéet foog nga ànd ak ragal yàlla te ñoomin nga woo leen ci ragal yàlla yéwénal seen diggante waaw ndax kat ay wuteeg xëccoo moom du waral te du jural lu dul ak mbañanteeg ak yàqu diggante yi ak lor ci diine nit ki ak àddinam léegi mu ne wa qaala taala al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu tegaat ci mu ne wa qaala wax na taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegut innama almuminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum waaw mu ne suñu boroom ba léegi mi nga xam ne moo kawete yéegut nee na innamal mu'minuuna ixwa dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi dong ñoom ñooy ay mbokk kon nag fa aslihu waaye na ngeen naa bayna xawaykum seen diggante mbokk yi lii lépp dëppoo ak bunt bi dafa leer hein dëppoo ak bunt bi ñu nekk dafa leer nañ mooy yéwénal gi nit ki war a yéwénal diggante jullit bi diggante nekk koo xam day yëwénal yor la Cheikh Abdul Aziz si doon wax radiyallahu anhu nañ yor jikkoy puso te bañ a yor jikkoy paaka waaw ndax puso fu mu jóge daa fekk ñaar yoo xamante ne dañoo takkaloo ngir mu muy fexe boole leen waaw sa yére boo xam ne dafa xotteeku nga fexe côté bi xotteeku bi xotteeku côté bii nga boole koog bee te bañ a yor koy paaka paaka moom fu mu jóge mooy daa fekk ñaar yu ànd mu bëgg leen a dog séparer leen mu ñu bañ a yor jikko yooyu la kon innamal mu'minuna ikhwa hadis bi ci kii aaya bi suratul xujuraat xujuraat aaya fukkeel bi aaya diis nga xam ne mu ngi wàcc keroog bi nga xam ne ci la euh, euh, ak jote amoon ci lenn ci saxaaba yi ba am ñu doon dóorante ay dàll ak yooyu ba ñenn ñuy génn ay ay ay ay ngànnaay yonent bi alayhi salaatu salaam daal di yëgunal seen diggante te loolu dara waralu ko woon loolu munaafiq bu bon ba Abdallah ibn Ubay ibn Salul waaw kon nag mu ngi noonu le ah kon lii aaya yi la indi nga xam ne kon bu ci nekk leer na di wax ci al bu njëkk bi gis nga aw islaahun bayna an-naas bi ci tegu wa sulhu xayr loolu lépp saat bi laam bi xaa wa aslihu bi neen bi ak fa aslihu bayna xawaykum kon lii la indi wàllu wu njëkk ci garab gi ginnaaw gi nag al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala <clears throat> mu indi nag xadiis bi njëkk bala ñu tàmbale euh, euh, buntu bii nii <clears throat> al imaam ñeenti xadiis la fi indi voilà ñeenti xadiis la indi bu mujj bi nag dafa gudd waaye ñeenti xadiis la fi indi mooy xadis deux ba xadis deux loolu la indi muy ñeenti xadis yi nga xam ne ñoom ñoo mottali li nga xam ne mooy beneen wàllu ci garab gi mu ne mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi kullu sulaama min annaasi alayhi sadaqa kulla yawmin tatlu'u fiihi ash-shams ya'dilu bayna al-ithnayni sadaqa wa yu'iinu ar-rajula fii daabbatihi fayahmiluhu 'alayhaa aw yarfa'u lahu 'alayhaa mataa'ahu sadaqa wal kalimatu at-tayyibatu sadaqa wa bi kulli xatwatin yamshiha ila as-salaati sadaqatan wa tumiitu al-adaa an at-tariiqi sadaqatan muttafaqun alayhi voilà hadis bii la indi mu ne hadisu wa an abi hurayrata mu ne mu ngi jëlee ci saydina wa mawlaana abu hurayra xaafizu sahabati radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mais fay xadiis bi masuñoo gis lu mel ni mas nañ koo gis xadiis bi ma ne la waaw xadiis numéro cent vingt-deux moo bi ci baabun fi bayaani kasrati turuqil xayr buntu bi nga xamante ne mooy wax ci leeral bari waayu yoonu yiw yi foofu xadiis bi gisoon nañ ko ba la xadis bi ñëwoon na ci al arbaine an-nawawiyya al imam mii indi na ko fa te moo doon xadis numéro vingt six waxoon nañ la xadis bi dina ñëwaat ci xadis deux cent quarante huit waaye dina ñëwaat sax xadis six cent quatre vingt quatorze kon nag lu ñu waxoon fay <coughs> xadis bu ñu jotoon a gis hein xadis boo xamante ne nii jotoon nañ ko gis ah fay nan la ñuy def mooy muruur al kiram non dañ ci noonu lañ koy rombe rek daal di dem suñu yoon waaw kenn du ci waxaatis lëf kon nag eh, eh, eh, walillahi alhamdu wal minna noonu lañ ciy toll képp koo xam ne bëgg nga cee xamaat leneen rek ni ngaa def mooy lu yomba yomba la ah, mooy da delluwaat fa nga xamante ne nii fa lañ ka wan gis insha allahu taala ah kon nag ñu ñaalalante te jàll ci bi ci tegu ah <coughs> mu ne waan ummi kal ummi kulsum bint uqba ummu kulsum aya ummu kulsum ummu ummu kulsum ah waan ummi kulsum bint uqba ibn abi mu'ayt radiyallahu ta'ala anha annaha qalat sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laysa al-kazzaabu alladhi yuslihu bayna an-naas fayanmi xayran aw yaqulu xayran muttafaqun alayhi wa fi riwaayati muslimin ziyaada qaalat walam asma'ahu yuraxxisu fi shay'in mimmaa yaqulu an-naasu illaa fi thalaathin kaani al-harb wal-islaah kaani al-harb wal-islaah bayna an-naas wa hadiith ar-rajuli imra'atahu wa hadiith al-mar'ati zawjahaa kon mu ngi noonu eh, hadiis bii la al-imaamu an-Nawawi daal di indi rahimahullahu ta'aala <coughs> mu ne wa an Ummi Kulthum mu ne mu ngi jële ci ndaw soo xam ne mooy yaayu Kulthum mu ngi jële ci yaayu Kulthum bintu Uqba nekkoon doomu Uqba ibn Abi Mu'ayt Uqba moomale di doomu ku ñuy wax Abi Mu'ayt radiyallahu anha mu na ko borom bi daal di eh, eh, gërëm moom moom moom ndaw soosee ah wax mu ne annaha qaalat mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan laysa alkazaabu waxkatu lu amul nekkul alladi yuslihu bayna an-naas ki nga xam ne day defar diggante nit ñi fa yanmi xayran ah muy jotale waaw yiiw aw yaqulu xayran fexe ba yiiw wax yiiw ca ka nga xam ne daa jote kenn mooy ñaar ñu ñu jote waa ji ñëw ne ñëw ci kenn ki nekk ko de wax na la wax ju rafet yoo xam ne waa ji waxu ko waaye tiir defar la voilà moom laan fa yet mi mooy mu jotale <coughs> loo xamante ne wax ju rafet la ne ko diwa la ko wax waaw mu ne xayran yiw aw walla wala boog lu muy wax xayran wax yiw joo xamante ne day tax euh, ñoom ñaar seen mbir daal di euh, seen diggante daal di rafetaat daal di nekkaat <coughs> léegi loolu benn mbir la mu des mu ne wa fii riwaay mu ne lii hadis bi muttafaqun alayhi mu ne al kii eh, eh, boroom xam-xam yi al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ñoom rahmatullahi alayhi eh, dane moom moo ko solo ak al imaamu Muslim bokk rahmatullahi alayhi mu ne wa fii riwaayatin li Muslim wa fi riwaayati muslim ziyaada kanta ci riwaay imam muslim am na lu ci yokk mooy lan xaalat ndaw si dane muy ummu kulsum bint uqba ibn abi mu'ayt radiyallahu anha nee na walam asmaahu te dégguma yonent bi alayhi salaam yuraxisu di permettre ah fii shay'in ci dara mimma yaqulu naas ci li nit ñiy wax ci loo xam ne du noonu illa fii salaas lu dul ci ñett tànnil xarba mu ngi ci jublu bu dee xare la bu dee xare lañ dem moom waaw nañ la xare moom xuda boo fi newee di jaay ne yow daal deux deux chars de combat nga am wax ko gars yi dañuy xool ba pare ñu ne la fan la nekk daan mu ngi na sàngam gars yi dañuy ñëw bombarder ko mu jeex. après nag ñu dugg mooy boobaa may nañ la ngay wax yoo xamante ne nii du loolu waaw ngir tiitloo noon bi wal islaahi wal islaaha bayna nas ak yëwanal diggante nit ñi boobu may nañ la nga wax loo xamante ne ah taxu koo demee noonu wa hadith ar ak waxtaan wi góor gi waxtaan imraatahu soxnaam wa hadithal mar'ati ak soxna si waxtaan ji muy waxtaal zawjaha li nga xam ne mooy boroom këram voilà kon hadith bi mu ngi nii léegi nag kon gis nañ ne al imaamu Nawawi bala ñuy ñëw ci hadith bi nee na kon al imaam muttafaqun alayhi bi mu ko njëkkee indi est ce ñoom ñoo ko soo dañ naan la déedéet ah. al imaamu Ahmad indi na ko ci sept bërëb ci juróom benn juróom ñaari bërëb indi na ko fa moom na ko noon al imaamu Abu Dawud ak al imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp daal dinañ koy solo ñoom ñëpp daal dinañ koy solo al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko indi ci kitaabu sulh baabun laysa al-kaadhibu alladhi yuslihu bayna an-naas ci buntu yëwénal mu ne baabun buntu laysal kaasi bu nekkul aji nar gi ngay wax lu amul du du kii di ki nga xam ne yuslihu day yëwénal bayna naasi diggante nit ñi kooku moom taxul ñuy wax waaw kooku buñ naan waa ji wax na lu amul loolu mooy ah mooy kii moom bokku ci waaw <laughs> waaw léegi nag mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah mu ne nettal nañu Abdul Aziz ibn Abdillah mooy al-Uwaysi rahimahullahu ta'ala Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ibn Sa'd al-Akbar ibn Abi Sarh al-Qurashi al-Amiri al-Uwaysi ah, Abul Qasim al-Madani ah, boroom xam-xamu fiqh bu rëy la woon rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Ibrahim ibn Sa'd kii mbokk abd surtout saydna abdurrahman ibn awf mu ibrahim ibn sa'd ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn awf abu ishaq al-qurashi az-zuhri al-madani al-baghdadi rahmatullahi alayhi am salih moo ko jële ci salih ibn kaysan al-madani abu muhammad rahmatullahi alayhi an ibni Shihab moo ko jëlee ci Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah moo ibni Shihab Abu Bakr al-Madani rahimahullahu ta'ala anna Humayd ibn Abdirrahman akhbarahu mu ne Humayd ibn Abdirrahman Humayd ibn Abdirrahman bi mook ñi li ñoo bokk ay mbokk lañ <laughs> Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim <laughs> Ibrahim di doomi Sa'd Sa'bu doom di doomu Ibrahim Ibrahim boobu Abdurrahman ibn Awf saxaabu bu siiw bee ko jur ah kii nii Humayd ibn Abdurrahman bi moom Ibrahim bële di maamu Ibrahim ibn Sa'd ñoom ay frère lañ ñoo bokk papa waaw <laughs> mooy ci biir càllale bi dafa am ñoo xam ne ay sët lañu ñoo xam ne ñoom ñu jëlee ci seen baay wala seen maam <laughs> càllale bi dem ba àgg ci seen maam di Humayd ibn Abdurrahman ndax Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf voilà te kële Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf voilà <laughs> mu ne an na kon imam ibn Shihab mu ne an na Humayd ibn Abdurrahman dafa am bu ko jaawaleeg beneen Humayd am na Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari bokkul ci kii doomu Sayyidina Abu Eh, eh, Seydina Abdurrahman ibn Awf la woon eh, sahaaba bu siiw bi ta'ala anhu wa ardaa kon Humayd boobu axbarahu mu ne imaam Ibn Shihab ne moom moo ko nettali anna ummahu ko ne yaayam kan moo yaayam mu ne Ummu Kulthum bint Uqba yaayam di Ummu Kulthum di doomu Uqba axbarathu moo ko nettali Ummu Kulthum bi sœuru Seydina Usmaan la mook Seydina Usmaan ñoo bokkoon yaay waaye bokkuñu papa mooy comme Uqba Uqba kii nu mu tudd euh, Utba voilà <laughs> Utba euh, euh, kii nu mu tudd maanaam Utba non non du Utba <laughs> mooy mbokk Seydina Usmaan bi nga xamante ne nii moo taxoon ñenn ñi doon ko jam sax ci xilaafaam naan te wala bi ñuy gis affaire sàngara si naan sàngara al-Walid voilà al-Walid <laughs> al-Walid al-Walid ibn Abi Mu'ayt saway <laughs> al-Walid boobu nga xam ne gouverneur loonu ba pare euh, euh, te ñëw bi affaire yi leeree Seydina Ousmane radiyallahu anhu ne Seydina Ali jógal nga dóor ko yar yi <laughs> Seydina Ali ne ah Al-Hasan te ngaa jóg waay Al-Hasan ne ah te ngeen maa wutal ngànt waay mooy Abdullah ibn Jaafar kon jógal moom mu jóg ah mooy al-Walid boobu ci sërëm la waaw kii ñoom ñoo bokk ndey ak baay te ñoom ñaar ñooñ di al-Walid ak Umm Kulthum bi ak Seydina ibn Affan xalifatu yonent bi alayhi salaam ñetteel xalifa ñoo bokk yaay voilà ñoom ñoo bokk benn yaay seen yaay moo doon Arwa bint Kurayz radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum mooy Uqba ibn Abi Mu'ayt mi leen jur mooy kàccoor moom ba comme niñ ko yàggee wax loolu mooy wane ne wal baladu tayyibu ah, mooy kii boog borom bi mooy génne lu dee yuxrijul mayyita min al hayyi wa yuxrijul mayyita al hayya min al mooy fekk lu dee Uqba ibn Abi Mu'ayt nga xam ne moom moom cadavre la moom moom dafa dee moom borom bee génne ci ñoom saxaaba yii al Walid ak Umm Kulthum mi nga xam ne seen baay li muy kàccoor kàccoor ñoom saxaaba lañ radiyallahu ta'ala anhu léegi nag Umm Kulthum boobu soxna la woon Seydina Abdurrahman ibn Awf waaw ñoom am Humayd nii seen doom la muy Humayd ibn Abdurrahman moo tax mu ne imaam Ibn Shihab mu ne moo ko nettali ne yaayam anna ummahu Umm Kulthum bint Uqba akhbaratha at akhbarathu moo ko nettali